waaw waaw kon gis nga yeneen saa salaam mu ngi nii gaa yi nii lañ mel <laughs> wal iyaadu billahi wallahi billahi wal iyaadu billah kon mu ngi noonu kon ñu ne xabru naa <laughs> euh, euh, moom nag léegi mooy bi mu ñëwee nag ci la seetlu lii ne daal bi ma ñëwee ma xool seetlu yeneen saa salaam xool xar kanamam daal ma xam ne kii daal du xar kanamu ku waxul dëgg kuy waxkatu dëgg waaw moo taxit u ku yàgg seetlu ni ko wax sànq boo seetloo léeg-léeg di nga xam ne ab narkat ak ku ko doonul waaw mu ne lee nag ba mu ñëwee nag li mu njëkk a fekk ma koy wax awwala shay'in takallama bi li mu njëkk a wax mu ne li ma fekk mu njëkk a wax mooy ya ayyuhan nas e eh, yéen nit ñi afshu loolu taxawoon nañ waaw répandez le salam dee leen wasaare nuyoo te kuy wasaare nuyoo mooy daa fekk nga ngay nuyu nga nga ëmbal ko ak cofeel ak jàmm waaw waaye bu ñu ko fi bàyyee xol yi du bëggante du ñu soppante du ñu def dara nekk ñoo xam ne daanaka ay ennemis ñuy doon ñenn ñi ci ñenn ñi walla iyaazu billah bu ñu rombantee di xoolante comme des des chiens de faïence waaw loolu lépp lu ñàng la lu garaaw la walla iyaazu billah afshu salaam waaw répandez le salam yaatal leen li nga xam ne mooy nuyoo wasaare leen li nga xam ne mooy nuyoo waaw waaw naa la bu ñu ko jëndee ay bonjour yooyu yëpp ay caaxaan la ko waa Moodu Gajaga ah dem seeti Ibra Njaay amul dara lu ñuy def ñoom ñëpp ñooy jullit bonjour bonjour mais c'est c'est c'est quoi yi fi saytaane yi mooy lan ah lu ngeen wax salaamaaleykum ah nga gis moom soo da dem moom ni mu seetee Marème Ndiaye dinañ biir eh, na mën naa de na ngeen def waay gëjë gisee nangam nangam bonjour ah voilà vous allez bien way nee nga ñu ñoo soof xanaa xamu li li yoneen saa sala wax assalam <laughs> lan moo leen tereew asalaamaaleykum <laughs> wala woote nuyoo euh, téléphone allo waaw salaamaaleykum ah, waaw na ngeen def waay waaw ah namoon naa la waaye ban namoon naa la baax na mais bala nga ko wax doo waaw miis ça va na ngeen def waaw waaw <laughs> ah, miis na ngeen def waay nga waaw miis maa ngi ci jàmm na yooyu yëpp ay caaxaan la loolu lépp na mais wax leen de du loo leen ba pare après ngeen door a wax miis ak lu la neex <laughs> <laughs> après nag ñu ñu ñu yéemu ci problème yi am seen ñàkk déggoo bi nga xam ne déggoo de façade kese la waaw ku ci wan sa gannaaw moroom nga koy nga koy nga koy jëw yàq nga toogal ke nga toogal bu jógee keneen ñëw ngeen koy jëw lu tax yooyu yëpp seet ko ci mel ni ñàkk koo respecté wasaare leen salaam la paix waaw ñu gën a sànni moom mooy gaa yi taxaw yee jaa jëfatee bul wax dara ñooñ ñoo gën a sànni ñépp moom loolu assalaamu alaykum nga naan jaa jëfatee bul wax dara saa gaa yi tey <laughs> saaba yi yooyu yëpp ay caaxaan la afshu salaam lañ la nga naan nday jaa jëfatee waaw kon afshu salaam waaw wa at'imu at-ta'am dee leen leele ñam waaw lu ñu waxoon sànq ñaareelu mbir jullit day leer day ñame joxe ñam waaye bu ñu nee nii rek ñoom daal bu ñuy togg reer am ab kenn ku bokkul woon ci mbir yi jóge nee rek nga gis seen fiti seen fiti na rës ñu ngi xalaat lañ lañ naroon a lekk ci reer bi sawaay dina wàññeeku parce que am na ku ñëw quoi loolu lépp yëfi ma siis këpp sa la waaw kooku moom xam nga ne moom tabewul ci joxe lekk <laughs> wa at'imu ta'am dee leen joxe lekk laa wax waaw te mu bañ a nekk lekk yii la bu xaabakat yi di wax de lekk bu xaabakat yi moom yow bo yow moom bu doo ku lor boo lorwul képp ku la nar sarax loolu bañal mooy saraxu laax yi vendredi matin wak nangam ak nangam ba amee problème ba léegi léegi day saraxee laax yu ne laax yooyu moom gis nga xeexal ak sa bakkan bu ci lekk loo xeexal ak sa bakkan bu ci lekk waaw am na ñoo xam ne seen fu ñu génnee lekk maamam bi mënu tus moo leen ko digal xamul tus moo leen ne seen problème bi ngeen am boo ci bëggee kii waaw nagu wenn wal melo ganaaru genn welo nga sarax ko ay ay taalibe taalibe yi moom gis bu ngeen amee leneen saay bàyyil leen fa sawaay bi mbiram ku loru nag loru nga mën ngaa lekk te ngeen wax bismillah sinon gaa yi lekk yi lañ ci yéene wallahi bu këpp woon ca ña koy lekk ba léegi kenn dootul dox ci ñoom ci kaw suuf waaw sarax boo xam ne bala ñu la koo jox lañuy ñuy yëngal ci bopp bi ba pare naan la ah yëngal ko juróom ñaari yoon ci bopp bi ne mu demaa mu yóbbaale sa ak ay léegi yóbbaale ko kan jox ko ki nga koy jox mooy yóbbu moom moo koy jël wal iyaazu billah ñooñu nga foog ne afsu salaam xam nañ mooy lan moo tax façon saraxe yi <laughs> ku ku mayul ak fuy wolof ne lu ñu saraxe nga ne tëll wala yéere xattaa yéere boo maywul musiba dina la yàgga dal maa la ko wax seen sarax yépp sarax te yàlla tax képp bariwut surtout yu xaw a ñàng yooyu moom ay laaxi subaat non yooyu moom bi boo nga def attention quoi waaw ay guróog <laughs> ay guróog juróom ñaari pusoog yooyu moom foo ko gisee fu saytaane la <laughs> yëpp saytaane la de na nga attention waaw <laughs> waaw <laughs> wa at'imu ta'am jël tabletam nen jël ci juróom ñaar jëlal juróom ñaar jox kii juróom ñaar kii bi yeboo nga def attention moo tax moom xeetu sarax yooyu moom ku ko moytuwul <laughs> ku ko moytuwul di nga am problème le bari ay liggéey kese la ay liggéey yi neen moom lañuy at'imu ta'ama waaye jël nii rek joxe waaw te at'imu ta'ama nag bokkul ak li ñuy def taalibe yi ah laara bi naan naan nga ne ko dañuy añi waaw yaa gën a tey yow miy wax loolu ko ne xam ne da ngeen di añ moo tax taalibe bi ñëw laara bi laa naan bi gën ko dañuy añ demal bañ pare waaw léegi moom mu toog na le midi seen seen seen seen yaram sax du daw quoi ci naaj wi poussière bi di ko fa ëpp yow nag sa doom ji toll ni moom wala bu ko gën a kii nga toog di ko daggal ay ndawal yu baax ay jën yu baax yu ñu yu ak ay carottes ak i nawe naan ko sama doom mange yaa yées après nga pare way <laughs> ñu leen dem ngeen maccaat daqaar yu sàpp yee ku ñu ñuul yu salte yeeg waaw yi ngeen xam ne ngeen koo macc yàbbuwaat ko ci biir yax yu bon yeeg caaxoñ yeeg desitu ceeb yi ngeen ne ko taalibe ñëwal mu ñëw ngeen dajale lépp sotti ko ci pot bi am yàlla jox la billahi yàlla joxewut lool yaa ko tey nga naan moo doo topp fee léegi mu lekk ko lépp lu ko dal ci wàllu colique ak feebaru biir billahi yow ci nga waaw yow ak ñooñu bu la dalee est ce nekkul li tax suñuy mbir yu bari du dox loolu bokku ci xoola ak yu toll noonu rek mais nga bàyyi ko mu dem bu dee joxoo ko ci ñi ngay yàqe ceeb bi lu la ko teree jël ci benn kuddu lu teg tibb sottil ko ne ko demal sax moo gën waatu taam sa way la yàlla wax yonent way sa sam doon na wax ne <laughs> boo toggeem ñeex nanga nga yokk soos ba ñeex ma ndox ma bu ko defee nga daal di ciy mën a tànqal te gisoon nañ ko ci xaqul jaar waaw <laughs> aqu jëkkandoo yi sa sa sa sa dëkkandoo waaw ndax baye si su at'imu ta'am dee leen leelu ndam dee leen ñee leele li nga xam ne mooy ñam waaw waaw dee leen leele ñam waaw moo tax jullit nekk ku tabe waaw alhamdulillah yonent bi saa saam daan ne woon kunoonu tabe kër riixul mursala ci wàllu yëpp nag wa at'imu at-ta'am dee leen ñam te nag bu ngeen di leele loolu bokk na ci mooy kon li ñuy wax li ñoo sànq ci li nga xam ne bëgg ngeen ko waaw loo xamante ne nii yéen ku leen ko joxoon ngeen lekk ko waa dee leen joxe ci loolu waaw dee joxe ci loolu mais di joxe loo xamante ne nii yow moom <laughs> la da ngay la borom bi waxoon yaa ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum min tayyibaati maa kasabtum wa mimmaa axrajnaa lakum minal ard wala tayammamul xabiisa minhu tunfiquuna walastum bi aaxiziihi illaa an tuxmiduu fiihi wa'lamuu anna Allaaha ganiyyun hamiid. suñu waroon ne yaa ayyuhal laziina aamanuu ca suuratul baqara. waaw. é eh, yéen ñi gëm yàlla te dëggal anfiqu na ngeen dépenser min tayyibati ma kasabtum ci li teey ni ngeen fàgg waaw waaw wa mimma akhrajna lakum min al ard ak li nga xam ne ñun borom bi ñoo leen ay xéewal yu leen génne yéen suuf yi seen récolte yeeg seen mbay yi wala tayammamul xabiisa bu ngeen ñëwee nag bay dépenser loo xam ne da ngeen ne yàllaa tax bu leen jublu ci li nga xam ne mooy lu yées li nga xam ne basse qualité la min hu ca am mooy fii ceeb bi liñ doon wax nga jël kóoñ yooyu nga xam ne yow ku la ko joxoon nga bañ waaw sa doom liñ di waxoon masoon nañ ko fi wax yow loolu noonu ku ne woon sa doom ji kat ba ñuy añ ah daa jàngi non nañ lekk rek bu desee après doo ko nangu laa wax da nga lan bés boo demee dem fenn ah wàcc ñëw ñibbisi ana ana ana doomu ana añu añu ibre bi muy sa doom ñu ne ah moom de moo nekk ne nga xool gis nekk ñoom li ñu lekkoon li ñu añe li des lañ ko bàyyil wallahi ka ko def boo mayul keroog ngay dàq mbindaan ma bu dee mbindaan la képp bu dee magam la wala ke diñ ko lu nekk wax ju ñaaw ju ne duñ ko ko wax waaw ko waaye nag nga jël ko jox ko doomu jàmbur nag loolu garaawul ci su ñu waroon ne wala yi xabiisa non bu ngeen di dépassé bu leen jëm yi nga xam ne amul benn qualité ci yéen dafa ci yéen baax yéen bëggu ngeen ko minu ngeen jël ci lool tunfiquna naan dangeen koy dépenser walastum te yéen bu ngeen nekkoon place ñu ñu koy jox voilà loolu la minu simple équation bu yomb la yow li ngay joxe nekkal place ki koy jël est ce que boo newoon place am di nga ko jël léegi nga nga résoudre affaire bi léegi moo tax borom bi ne te bu ngeen nekkoon yéen lañ koy jox du ngeen woon nekk du ko jël lu dul ñàkk pexe ilaa tubiru fi da ngeen di gëmm di ko jël ndax xaman lim bone ci yéen léegi nag loolu ngay jël di ko joxe naan yàlla jox la xam nga ne loolu yàlla jox la wala bu te na ngeen xam ne anna allah borom bi ganiyun ku woomal la nag soxlaalu leen dara xam te moo sant boppam lu waay def boppam la ku jàpp ne <laughs> saa yi <laughs> keneen nga koy def sa bopp ah. te yàlla xam na al musliha min at-talih xam na kii rafet na as-salih min at-talih ki baax ak ki bon xam na ko waaw waaw nañuy dépasser lu baax nañuy leele ñam yu baax waaw jël ceeb boo xam ne ceeb boo xam ne ña ngi ko jox pétrole lay xeeñ buñ ko toggee moom lay saf waaw nga ne yaa leen ko tuuse xam nga ne li ñu leen tuuse dara ci baaxul sa kër wallahi du ngeen lekk ceeb boobu du ngeen ko lekk ah ceeb boo xam ne ba ko gaa di lekk pétrole lay saf <laughs> yow moom sa kër doo ko lekk ñu naan ah ah alaaji diw nangam diw moo may nangam ma ne buy may na may lu baax wala tayammamul xabiisa minhu tunfiqun la borom bi wax kon yëf yi daa simple waaw dee leen leele ñam dee leen leele ñam waaw waaw moo tax <laughs> moo tax l'islam l'islam waaw l'islam du dara mooy mooy lépp waaw moo tax gis nga xattaa ci kafaaraat yi suñu borom bàyyiwul ñuy joxe lu nekk parce xam ne nit ñi nit bu l'islam yarul dëgg-dëgg yarul dëgg-dëgg ci l'islam même bu dee jullit la yu mel noonu da koy waaw gis nga kafaara yi ak lan la waxoon fa kafaratu it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba waaw bu ngeen di joxe na ngeen joxe yi la digg doomu ci li nga xam ne moom ngeen di lekk moom ngeen di leel tupri mun a di ko leel seen ñoñ loo bëggu la leele seen ñoñ bu ko sarax waaw loolu la xam ne yow képp ko la ne woon sa njaboot sa yow nag maa yëpp wala la ah yow na nga bëgg ma empoisonner ma famille moo tax nga naan ma ma jox li ba pare yow léegi lool ngay wax ba pare nga bëgg ñëw ne damay saraxe jël loolu bëgg koo jox ay nit léegi yow sa famille moo gën ñooñu wala lan say doom ñoo gën doomu nit ñi quel égoïsme waaw quel organisme waaw waaw aw kiswatuhum li ngeen di solal seen njaboot ak li ngeen di sol dee leen joxe lu mel noonu mais eh, yële boo xam ne yow nee nga amati nga kersa di génn ñu lay gis ak moom rus nga nag lii nag rus naa di génn teeg moom nga ñëw joxe ko waaw joxel <laughs> waaye sawaay xam nga ne loolu du qualité de wala tayammamul xabiisa la wax la boroom wax tunfiqun waaw loolu yëpp dafa am solo kon wa at'imu ta'am waaw mu ne wasilul arham te dee leen jokk mbokk loolu taxawoon nañ ci ci bunt bi nga xam ne moom lañ gisoon sànq di wax ci wàllu mbokk yeeg yooyu taxawoon nañ ci bu baax waaw dee leen jokk seen mbokk yi waaw ak mbokkoo ba ko borom bi wàcce la nga xam ne moom la wax borom bi ah damay ragal ñu ragal ñu dog ma borom bi ne ndax gërëmoo ma garantie la benn mbir ma jokk képp ko la jokk dog képp ko la dog mu ne ko gërëm naa mu ne ko mën ngaa wàcc waaw waaw bañ a bokk ñi nga xam ne moom bu ñu amee poste ah bu ñu amee poste maa am dara rek ndomboy tànk commencé ah di yàq li nga xam ne mooy seen mbokkoo yi waaw wal iyaadu billah wal iyaadu billah waaw fa hal asaytum waaw fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaa'ika alladhiina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absaarahum borom bi ne baa yéen da a baa du da ngeen yéen daal bés leen joxe ay poste <laughs> sa waaye dàqoon a galère ba mu amee poste ba léegi la tàmbale xeeb ñépp waaw di yàq ci kaw suuf yàq suuf di gën a rëy nag mooy wat mooy di jaare ci dog seen mbokkooy waaw ba mu amee moom la fàttee mbokkam jàpp ne léegi moom sa bokkatuñu catégorie waaw man ngaa am ay xarit yu bees parce que moom la nga euh, profession ba ngay def wala loolu nga am fa ñoo xam mais est pour nga am profe boo leen amee rek dangaa war a dogoog ñi nga xam ne ñoom yéen a moom la leen yàlla boole la lool xel la mu ko ah loolu daa daa daa nekk loo xam ne dafa dafa contradictoire waaw amal amal relation yu baax ak ñi nga bokkal profession ñu mais bu mu tax nga dog ñi nga xamoon daaw démb ak ñi la yàlla booleel ci wàllu askan dee leen te gisoon nañ laa yadxulul jannata qaati'a yonent lay saa saa neewoon na lu dugg àjjana dokkatu mbokk ay qaati'u rahim waaw dokkatu mbokk moom xaw ma kuy dugg àjjana mais yow bu ci bokk <laughs> wal iyaazu billaah loolu taxawoon nañ ci côté boobu kon wasilul arham dee leen jokk mbokk yi wa sallu bil layl wan naasu niyaam waaw akbar mu ne dee wa sallu bil layli dee leen julli guddi allahu akbar waaw leen julli guddi de wan naa su niyam fokk fekk nit ñee ngi nelaw waaw waaw nga mel ni ña nga xam ne ñoom la borom bi doon tagg ca suuratu zaariyaat innal muttaqiina fi jannatin wa uyuun axidina ma aataahum rabbuhum innahum kaanu qabla daalika muhsiniin kaanu qaliilan minal layli maa yahja'uun wa bil ashaari hum yastaghfiruun wa fi amwaalihim haqqun lis-saa'ili wal mahruum wa fil ardi aayaatun lil-muuqiniin wa fi anfusikum afalaa tubsiruun ban jeex waaw mu ne innal muttaqiina ñi nga xam ne ñooy teet seen borom ci lépp ragal seen borom di teet seen borom ci ndigalam yi tereem yi di lamboo ndigal yi ndax seen borom di sori tere yi ndax seen borom <laughs> fii jannaati wa uyun ñooñu de ñu ngi ci ay ajjana yoo xam ne ak ay sew ne ay ruisseaux yoo xam ne ñooy dox ca suufam aaxiri na ñu ngay jël maa la nga xam ne aataahum rabbuhum moom la leen seen boroom daal di jox. innahum dëgg-dëgg ñoom kaanu nekkoon nañ nekkoon nañ qabla zalika muhsinin avant lii dañ doon rafetal ah ñëwuñ tey àllaaxira yi rek dugg àjjana noonu ah mais dañ doon rafetal avant bokk na kenn rafetal ya nam ginoon a feeñe kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un lu néew lañ doon xaran ci guddi yee nelaw waaw waaw ndax lan dañuy bàyyi ba nit ñi nelaw mel ni dañ leen di yeetal waaw la borom foqal bukaa u doon wax kaanu ida kaanu ida laylu arxa sitra za halakin qaamu siraan li ihya'i dujunnaati waaw loolu la Bamba wax radiyallahu anhu bokk na ci melooy ñii arkaanu bayti jami'il qawmi arba'atun biha tusassa yu assasu bunyaanul wilayaati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun wa uzlatun ma suyuxin wala bi suyuxin ma ma ah, wa uzlatun <laughs> ah nu mu demeeti <laughs> ah, <laughs> ah sama sama xol bu kaa u naaw waaw kenooy arkaanu bayti jami'il qawmi arba'atun waaw mooy keno la wilaya néegu nitu yàlla yu kawe yoo yële ci loolu la tabax ci lañu mooy fondation kër gu amul fondation bu baax bu dëgër soubassement yu dëgër du taxaw waaw néeguk wilaya këruk wilaya ci lañ ko teg sumtun waaw di noppi ci lépp loo xam ne du lu baax waaye di wax njariñ ndax wax lu am solo moo gën noppi waju'un tawil dañuy nangoo mën a xiif comme ni yonent bay saa saa doon xiifee yëpp ci moom lañ ko jële waaw ba'dahu saharun di veye guddi yi ak seen borom di wéet ak seen borom waaye di wéet wa uzzatun di wéet ay suyux yoo xamante ne ñoo leen di tarbiya nag di leen wan parce que sinon yow it neen doo yóbbu sa bopp ah ku xam yoon wi maahir xamoo fi nga jëm xamoo fa ka ko xam seetal ku ko xam waaw te mën a muñ mu man laa gunge wala yoon yoon lay tege ci loxo yonent bi saa salaam ñooñu nag la wax ne kaanu idaa ma laylu idaa laylu arxas sitra daa halakin waaw doon nañu xalak kero ah <laughs> ah waaw <laughs> tanwiirul xalak bu waxoon nañ baytu bi waaw bu masoona guddi gi masoona wàcc ridoom daal di lëndëm këris ñëpp di nelaw suuf sedd waaw xabib bu nekk daal di wéet ak sa ka nga sopp soppe bu nekk wéet ka nga soppe ki amul ku ma euh, koo sopp moom ah, nga daal di sàngoo sa doole way <laughs> damay wax rek correctement jeune gaar waale personnel <laughs> yi nga les célibataires yéen na nekk ñoo xamante ne ni da ngeen a sensible lu waay wax rek ngeen ne ñun lañ ci jublu quoi sàngoo sa doole nga waaw Habib ne ah daal di wéet ak ka mu Habibal waaw aji soppe bu nekk wéet ak soppeem ci guddi gi ku awut soppe boo wéetal nga sàngoo sa doole waaye nag soppe yooyu ki ci gën a màgg lépp te gën cee màgg mooy sa borom ñoom nag seen borom lañuy wéetal kaanu idaa ma laylu arxa sitra daa halakin bu lëndëmee këris ba ñëpp nelaw day mel ni dañ ñoom mel ni ay nday yuy yeexan seen doom yi ngir ñu nelaw bu ñu nelawee rek ñu duman a jóg def li ñuy def waaw ba gaay yëpp nelaw ba su sedd qaamu siraan waaw ñu daal di jóg ni mu gën a gaawee leen lan li ihya yi ngir di dundal ak dëjul naa ci lëndëm guddi yooyu le kon kaanu kaanu qalilan min al ma yahja'un te lépp lu jaamu jaamu yàlla ci guddi yi duñ génn yeewu di gis nit ñi de oo oh, jàpp na ñoom ay grand quelqu'un lañ def nañ dara déedéet moo tax wa bil ashaari hum yastaghfirun ci njël yi nag ñoo xam ne li ñu fi def yëpp xam nañ na daraa ci matul julli yi ñu taxaw na kii yi ñu def ta tahajjud yi ñu def yëpp dara matut waaw buñ xoolee dëggante seen boroom dinañ xam ne wa ma qadarullaha ah xaqa ah qadri waaw waaw waaw matal mi li ñu war a jaamoo seen daal dëgg dëgg jaamu de moo tax ñu duggaat istighfar xam ne borom bi du géej guy jeex du ku ñuy jeexal te jaam tout le temps jaam nga moom muy borom waaw suturaam googu mu la suturaal ba nit ñi jàppale lu rëy waaye it mu suturaal la ci say biiri bàkkaar waaye suturaal la wëllif bàkkaar yi ba doo ko jege loolu ngay ñaan borom bi mu yokk la ko wa bil asharihum waaw ci beneen laay bu mu ne wa minal layli ca suuratul israa ba nga xam ne mooy wax rañaan boo bëggee di rañaan di jam ci sa borom sa xol di dëkk ci rañaan jàngal suuratul israa te takkook moom te bokk na la ca borom bi wax bim naan aqimi salaata li duluuki shamsi ilaa ghasaqi layli wa qur'aana al-fajri wa qur'aana al-fajri inna qur'aana al-fajri kaana mashhuuda wa mina al-layli fatahajjad bihi naafilatan laka asaa an yab'athaka rabbuka asaa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuudan wa qul rabbi adkhilnii mudkhala sidqin wa akhrijnii mukhraja sidqin waj'al lii min ladunka sultaanan nasiiraa waqul jaa alxaq wa zahaqa albaatil inna albaatila kaana zahuuqa allah barki yàlla alxuraan masha allah allah no billahi xeetu yonent bi alayhi salaam <laughs> non ñun ñun <laughs> non borom bi nag gën la ñu ci ñu bari quoi ci boole bindee ci ñu bokkul xeet bi borom bi gën la ñu ci bil qur'an waaw bin nabi wa akbar sallallahu alayhi wa mu ne yonente bi alayhi salaatu wa salaam wa min al boo bëggee di isra tout le temps bu ci borom bi di rañaan gis nga wa aqimis la ko doon wax taxawalal julli yi ah ko waxtu yi waaw ak alquran bi nga xam ne moom ngay tari ci jullit fajar te xam ne alquran joojee lu ñuy teewe la mu ne wa min al-layli fatahajjad bihi naafilatan lak mu ne te guddi jotee na nga góorgóorlu fatahajjad bihi naafilatan lak di yulli sa day ak coono ci la yooy defal sa boroom ay julli yooy defal sa boroom ay jaamu yàlla yooy defal sa boroom boo ko defee asa du peut-être de asa mooy boroom bi li la lay defal an yab'asaka dina la dekkil rabbuka sa boroom maqaman ah station boo xam ne mahmuda bu mu sant lay doon bu ñu sant lay doon kon mu ne waa sallu bil layl wa sallu wannaasu niyaam dee leen julli fekk nit ñi niyaam ñu ngay nelaw ñay nelaw a ngi nelaw ñu nelawul ñu ngi ci seeni yëgëdi waaye yéen ngeen nekk di julli seen digganteeg seen boroom loo xam ne nag ngistal du ci dugg déggtal ak yooyu déedéet lillah yeneen tubaab yi saa salaam ne yii yëpp bu ngeen ko defee tadxulul jannata bi salaam di ngeen dugg ajjana ci lu jàpp ci jàmm moo tax dugg ajjana c'est pas lu yomb cafewul ah. gisoon nañ yeneen tubaab yi saa salaam wax ne ajjana moo leen gën a jege moo gën a jege nit ki mbaru tànkam waaye safara it kazalik mu ne safara it noonu la waaw kon yaa ayyuhan naas afshu salaam wa at'imu at-ta'aam wasiluu al-arham wa sallu wannaasu niyaam tadxulu al-jannata bi salaam allahu akbar lii la ñu alhabra ah taalibe yonente bi alayhi salaatu wa salaam Abdallah ibn Salaam alayhi ridwaanu salaam yi daal di indil mu ne kon nag hadis baa ngi noonu bu rëy la bu rëy rëy rëy rëy waaye nag nañu yem noonu bii di ñëw inshaa Allahu taala kon hadis boo nañ war na ñëwaat mille cent soixante-six